ñu fës yéene dalal rek kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fës yéene ànd ak ñun diir weeru koor yi ki ñuy dalal tey muy sëriñ Abdul Ahad Bousso bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xam ne rek aslëf ci ay jaar-jaaram ci Touba ci ku ñu wax sëriñ Abdou Khadir Niang mooy ki nga xam ne moo ko jàngal alxuraanu karim ba mu wat ko ginnaaw bi mu wattoo alxuraanu karim la tàmbuli njàngum xam-xamam ci biir loolu mu fréquenté boroom xam-xam yu baree bare ñu mën cee tudd rek sëriñ Abdul Ahad Ñang ak sëriñ Xaadim Mbay ak sëriñ Alaaji Buso ak sëriñ Seexu Buso ak sëriñ Aasi Buso ñii ñëpp di ay boroomi xam-xam yoo xamante ne moom mii jaar na ci ñoom ñépp kenn ku nekk mu jàng fa aslaf ci yow ginnaaw ba la fa jóge dem Louga ci daara jooju ñuy tuddee alxanafiya mu dugg foofa tàmbali fa jàng ba foofee la amee baccalauréat muy ashahada asanawiya ginnaaw bu mu amee baccalauréat nag la du soir ci Touba ñu taxawal fa daara joo xam ne dañ fay jàngale alquranul karim ak xam-xam ñu tudde ko muassasatul aafiya li tahfiz wa ta'lim kon daara jooju mooy yi nga xamante ne ñoom moom la ñu sos foofu ci Touba di fa jàngale alquranul karim di fa jàngale tamit xam-xam moom mii mooy ki nga xamante ne mooy saytu daara jooju nekk directeur bi ci biir loolu tamit am na ay gëstu yu bare bare yoo xamante ne def na ko lépp rek ngir jàpp ndalal jullit ñi ñu mën a defub gëstu wala ñu mën a jàng li nga xamante ne moom la ñu bëgg a xam ci yenn yenn fànn yi xam-xam yi. lu jëm ci wàllu siira am na benn taalif boo xamante ne def na ko ci ñu koy tuddee targhibul afham fi ma'rifati siirati xayril anaam boobu moom def na ko ci siira ci siiratu nabawi sallallahu alayhi am na tamit beneen téere boo xamante ne. téere bu jëm ci wàllu miraas la ñu koy tuddee kitaabul faraa'id mu téere bu am solo waaye ñu defoon ko wesar moom dafa ñëw way ko way ko ci anam goo xamante ne anam gu yomb mokk lay doon ci ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a jàng mu tuddee ko muhiitul faraa'id ci nazmi kitaabil faraa'id mu am tamit yenn gëstu yu bare bare yoo xamante ne def na ko te ba léegi jugul ci gëstu yooyu lépp rek ci sàkku xam-xam ak tasaare ko kon su ma koy wax ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moom lañu dalal fi jotaay bi tey incha allah mu fas yéene ànd ak ñun nag jàngat tomb ba am solo ci wàllu diine rawatina diine lislaam muy al islaam wala adala mooy lislaam ak maanute waaw lislaam ak maanute incha allah moom mooy tomb bi nga xamante ne moom la fës yéene ànd ak ñun tey ji jàngat ko ci biir waxtaan wi danañu xamal lan mooy importance bi nga xamante ne moom la maanute am ci ab société ak maanute bu amee ci ab société loolee lan la mën a jur danañu xamal tamit yan tegtal fan yan fan la ñuy tegtaloo ci ne islam moom mooy diine ji nga xamante ne moo fi andi ak maanute pal te ba léegi mooy diine ji nga xam ne moo des ak maanute ah, bu noppee dana danañu andil ak maanute bu amee ci ab société loolee lan la mën a jural société boobu noonu incha allah kon noonu mooy li nga xamante ne noonu la fas waxtaan wi fas yéenee tëddee ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah lii muy waxtaanee ku am laaj bu ci aju rek su waxtaan wi jeexee suñ ko indee incha allah def na ci tontu bu fekkente ne waxtu bi may nañu suñu ko waxtu bi mayee tamit bala ñuy yëkkati jotaay bi laaj yi nga xamante ne moo fi doon te jëm ci wàllu fiqh incha allah ñi nga xam ne ñoo yore tontu laaj yooyu bu fekkente ne. Euh, temps bi may nañu ko incha allah laaj yooyu des nañ ci dont kon li ñu def moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Abdul Ahad Bousso di ñaan yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh arrahmaani arrahiim alhamdulillahi alladi xalaqa alsamawati wal arda bil haqq qawluhu al haqq wa hukmuhu al haqq yahdi ila al haqq wa huwa ahkamul haakimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna sayyidanaa wa nabiyyanaa muhammadan abduhu wa rasuuluhu ba'athahu allahu bil haqq wa anzala al kutuba bil haqq sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant yàlla suñ borom subhaanahu wa moom mi nga xam ne mooy ki ñu bind te bind lépp loo xam ne mbindeef la ñu ngi koy sant bu baax moom mi nga xam ne mooy aji maandu ji di ki nga xam ne lépp daf koo bind atteel ko boppam ca teg ko ci dëgg bokk na ci sax ci ay turam muy alxaq ñu ngi koy sant comme nim diglee ñu sant ko sant gi nga xam ne moo yàlla ci moom di ñaan mu di ñu bàyyi xel waxtu wu nekk di ñu teg ci aw yoon ci dañu musal ci lépp loo xam ne day tax nit ki bañ a jaar ci yoonu dëgg innahu waliyu dhalika wal ngi julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam di muhammad ibnu abdullah ñi ngi ñaan suñu borom dolli ko tedd nga dolli ko ak mucc loolu li ko xéewal ba nga xam ne xolam dana sedd bu baax ndax moo ñu teg ci yoon wi nga xam ne mooy àll mahajjal bayda ba nga xam ne ku bëgg a jub tegtal na la yoon wi nga xam ne mooy yoonu njub te mooy yoon wi jëm aljanna ñu ngi julli ci moom ginnaaw loolu nag ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi nga xam ne moom lañu suñu borom tànnal muy taxiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba di leen ziyaar bu baax di leen ndokkeel bu baax di leen ñaanal waaye tamit di sàkku ci yéen ay ñaan bu baax bala ñoo wax lenn rek dañuy jiital ci nuyoo bi bokk yi nga xam ne ñoo organiser lu am solo lii muy jataay yoo xam ne jataay yeete lay doon ak fàttalante ngir dégg guñ dégg suñ borom lam digaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko del fàttalee ndax li fàttali di jariñe kon dee ko def wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax jotaay yi nga xam ne yéen a koy def di leen ci sant di leen ci gërëm di ci ànd ak yéen bu baax waaye di ci am mbégte bu baax a baax ñu ngi nuyu képp ku fi teew wala koo xam ne da ngay déglu wala nga ñuy gis di ñaan suñu borom kàddu yi fekk la ci jàmm fekk la ci xéewal ñu ngi leen ndokkeel ci weer wi nekk muy shahru ramadan al mubarak di weeru koor wi nga xam ne yàgg nañu dégg bu baax ñuy wax ne mooy weer wi suñ borom wàcce alquranul karim di téere bi gën a tedd ci téere yi waaye tamit di weer wi nga xam ne guddi gi gën a baax ci guddi yi gën a tedd ci guddi yi ci la nekk waaye di weer woo xam ne tamit moom rek lañ xam wala moom rek lañ dégg muy weer woo xam ne dañ naan bu ñëwee dañuy tëj tëj buntu àjjana yi tëj buntu sawara yi waaye tamit jéng seytaan yi loolu lépp di ay waxin yi wane ne kon weer la woo xam ne jaamu ci suñu borom ak mucc ci seytaane ku ko bëgg dana yomb ndax yoon yi suñu borom daf koy jàppandal bu baax kon xéewal bu mag gi nga xam ne am nañ ko ci weer wi ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax ginnaaw loolu comme ni ko mbokk mi waxe léegi insha allah comme ni mu waxe bi noonu lañ ko fas yéenee leerale muy al islaamu wal adala wala sax ñuy wax adalatul islam wala adlul islam luñ ci mën a wax rek baax na ala kulli xaal mooy li ñuy wax maandu comme ni ko kilifa gi tàmbale léegi nan la amee ci islaam mooy lan ak nan la ko islaam gise li tax ñu tànn ko it mooy dañoo gis ne bokk na ci li nga xam ne ñàkk ko bokk na ci li sabab adduna bi fi mu toll jamono ji ñu toll nii ak maandu manque gi manque bokk na ci li sabab fi jamono bi toll wala ñu wax ne sax mooy sabab bi nga xam ne moo jiitu cam doon loo xam ne moo tax islaam nekk islaam nit ku nekkul commando du tudd muslim danañ ko leeral ci kanam insha allah kon loolu mooy sabab bi tax ñu tànn ko ngir am ngum am solo mbokk yi kon xam nañ ne euh, comme ni mu ko waxee foofu la daye bi toll ñu fas yéene nag séddale waxtaan wi kem ni ñu ko waxtu yu maye ci ñetti xeeti waxin insha allah ñu fas yéene leeral ci tàmbali bi maandu ban dayoo la am lan mooy importance am ahamiyatul adala ñu xam ko ñu fàttale ko ñi wax insha allah lan moo tax ñi wax adlul islam wala lan moo ñi wax al wal adala loolu fan lañ ko teg lan moo tax ñu wax ne islam diine maandu la danañ ci indi ay misaal te exemple yi wane ne moom sax mooy moom rek mooy diine joo xam ne moo fi indi ak maandu ñu tëje ko ci fekkante ne fexe nañ ba ñëpp maanu société bi dafa dale ci njiit yi ba ci ci gën a suufe loolee njariñ lay indi yoo xam ne day ñeel àdduna bi day ñeel diine ji day ñeel xeet wi ñett yooyu insha allah moom lañ séddale tomb bi bëgg cee wax insha allah bokk yi al islam danañ faral dégg lu bare bari baatu islam mooy lan islam yaakaar naa yàgg nañoo dégg leeral gi baat bi buñ ko waxee noonu ci kaw moom dañ ciy jublu diine ji lépp rek donte ne boo liggéey ci biir dañuy séddale diine ci ñetti xaaj iman islam ihsan waaye islam ci kaw rek buñ ko itlaaxee day tegtale yëpp léeg la ñu ne muslim fekk ñu jublu ci yëpp donte ne buñ ko détaillé ci biir day nekk ñetti xaaj waaye islam moom ala kulli diine la yoo xam ne daa indi ay atte indi ay yoon yoo xam ne du forcer kenn nga dugg ci waaye boo ci xasee dugg dalay tënk dalay tënk du forcer kenn mooy baat bi ni tudd la tudd mooy dangay nangu nangul bopp ñëw ne atte yi ak luwaay yi diine ji indi nangu naa ci tënk ñu tuddi la muslim ah, aslama yuslimu bi nga waxee aslamtu da wane ne kon dugg nga ci biir islam kon dëgganatul nga dugg ba ci biir ba noppi ci li muy digle wala li muy tere loolu ci nangoo tënku suba doo tudd muslim kon islam diine la yoo xam ne day tënk képp ku nekk ci biiram nga tënku ci ay àtte sàngam di jëf ay jëf sàngam waaye am yoo xam ne da koy bàyyi yenn yi di yoo xam ne da nga ko war a fas mu nekk pas-pas yoo xam ne islam danaan la boo duggee kat gëmal ne nangam nangam la demee gëmal ne nàngam luy aju ci mooy mu'taqadaat yi mooy yoo xam ne pas-pas lay doon bi nga duggagut xëy na fasoo ko woon waaye boo xasee duggum dañ la koy gëmloo mu nekk force donte ne sax xamoo ko wala donte ne sax gisoo ko wala donte ne sax wóoluwoo ko mooy dañuy wax ay ghaybiyaat teewul da nga koy gëm moom moo xam yi ci aju ci wàllu jëf la. lu mel ne bu ñu laa fasal li teewut del jëb li waxtu sàngam na nga julli waxtu sàngam na nga jël alal joxe ko barab sàngam yooyu tamit sañoo koo bañ a def ndax yaa ci dugal sa bopp te ci liggéey dañ ci tënk kon islam diine la joo xam ne képp ku ci dugg da ngaa war a tënku ci mboolem loo xam ne nii digle na ko wala mu tere ko ngir baat bi nga nekk ngir nga nekk muslim loolu mën a dëggu loolu de am kon adamul iltisam te mooy ñàkk a tënku ci yi islam di digle wala yi muy tere day tegte lañu nit ki nekkul muslim nit ki nekkul muslim ndax baatu muslim du caagi ne lu ñuy wax nit ki la wala nit ki mooy wax ne moom laa rek déedéet yu ñuy tënku la bu ci nit ki tënkoo doon na ko fekkee tënkuwu ci doonu ko doonte mi ngi limaale boppam ci diini kon loolu mooy islam al adl buñ ko waxee nag ci waxin dañ naan ci gàttal mooy rafu zulmi am na ñuy wax loolu mooy daal tooñ bu mu am tooñ bu mu am ci àdduna bi buñ islam daa indi maandu mooy ne dafay jële tooñ kon danañ ko indi ci biir taxqiq li ñuy wax alqist alqist mooy al adl ba tey tooñ na fi tegu ci yoon jub kocc na na fi am waaye ci gàttal ci xamle bi nga xam ne mën nañu wax ne mooy xamle bi gën a gàtt ñu gën koo gaaw a xam mooy rek i'ta'u kulli di haqqin haqqahu mooy kenn ku nekk daal lam war a def na ko def lañ ko war a defal ñu defal ko ko nañ tënk adduna bi ci loolu loolu loolu moo tax diine yi ñëw moo tax téere yi wàcc moo tax yonent yi suñu borom di leen yónni kenn ku nekk jot sa àq mooy maandu ñàkk maandu mooy tooñ mooy kii am na àq ni bañ koo jox loolu mooy tooñ loolu mooy kon maandu amu fa mooy li nga xam ne moo ëpp ci àdduna bi léegi moo tax dañuy wax ne sabab bi tax àdduna am dina boo xamee ne xam-xam suñu borom jiitu na ci ba ak àtteem taxawal moo tax ndax ñu ñëpp xam nañ ne li fi indi aadam mi nga xam ne mooy abul bashar mooy tooñ ñu bëgg a dindi tooñ boobu daan ko ngir bëgg maanu am moo tax ñu wàcc ko ci kaw suuf xam nañ ne dafa nekk ci biir aljanna ñu tënk ko ci ay àtte am luñ ko tere mu dem def lañ ko tere maandu taxaw ñu génn ko ci àjjana jam nekkoon indi ko fii kon mën nañu wax ne maandu moo sabab taxawal maandu moo sabab suñ borom wàccee ci kaw suuf nit ngir tooñ gu mu tooñoon ñu dumaa ko loolu bi nga xam ne wàcce nañ ko ci kaw suuf doomu aadama nekk fi mu ni leen nag kon maandu mooy dox léegi tooñ du am ak leer mi ngi ñëw akum njub goo xam ne ku ci tënku dana dégg dana texe waaye ku ci tënku tamit am na geneen laneen loo xam ne moo koy ñeel fa imma yatiyannakum minni huda fa man tabi'a hudaay fala yadillu wala yasqa kon bi mu leen wàccee ci kaw suuf nga xam ne mën nañu wax ñun ñëpp rek la waxal ak njub agsi na boo xam ne daal mooy ak maandu ku ci tënku kookee du gis aw naqar waaye ku ci tënkuwul ci ay coono ak naqar moom lay moom lay moom ñu ne kon taxqiq baatu al adala mi ngi ñëw kon mooy sabab benn bi ki toppaat mooy yónnente yi moo moo tax suñu borom yónni leen ci kaw suuf dañ rek nit ñi maandu kese moo tax ci loolu yàlla suñ borom subhanahu wa ta'ala daf koo waxal boppam daa wax ne yónni naa yónnente yi yépp yónnente yi yépp dama leen yónni wàcce ci ñoom ay téere ngir maandu am ci nit ñi waxul la ne li yaquuma annaasu bil qist ginnaaw bu mu waxee laqad arsalna rusulana bil bayyinaat wa anzalna ma'ahum al kitaaba wal kon loolu mooy tegtale euh, fi nga xam ne foofu la maandu tollu ñu wane ne kon moo tax yónnent yi suñu borom yónni leen diggi toppaat mooy donte waxoon nañ ko ci tàmbali bi mooy téere yi yi am bu neexee nga junj alxuraanul karim dañuy wax ne ba tey taxawal maanu boo tax suñu borom wàcce leen buñ jëlee lu mel ne alxuraanul karim suñ borom di wax yonent bi sallallahu alayhi ne ko dama ko wàcce ci yow ngir leen rek mooy ngir nga fexe ba nit ñi seen dund tegu ci maandu may nga àtte seen diggante inna anzalna ilayka alkitab bil haqq li taxkuma bayna naasi bima araaka allah kon li taxkuma bayna naas mooy tegtale ne al adl daa bëgg mu am kon moo tax yonente yi ñëw moo tax téere yi tamit wàcc loolu lu ma ta bàyyi xel la waaye tamit ngir al adala am muy maandu moo tax ginnaaw bu yonente yi ñëwee jàmmaarloo gi nga xam ne mooy am diggante ak yonente ak ay nitam dañ koy tuddee ay xeex ay xasawaat ba tey la ko la ko sabab bu ñu xoolee tàmbali bi dañuy gis ne maandu moo ko waral nañ xool aay bi nga xam ne ci la suñu borom di diggalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ay ñoñom ñu saña a xeex yéefar yi mooy ne dañ leen a tooñ kon suñu borom daganal na digal na leen ñi dem def li ñuy wax fayu uzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir kon day ne diggal bi mu jox ndiggal mooy bi annahum zulimoo kon tooñ moo taxaw suñ borom bëgg tooñ nga dem kon dañaan sabab bi tax suñ boroom joxe ndigal ci xeex mooy yëkkati ak tooñ kese ak maandu tamit taxaw waaye tamit ginnaaw bu nit nit ñi dundee ba noppi tamit lay tax li ñu wax yowmal qiyaamati dañ koy faral di dégg lu bari yowmal qiyaam sabab bi tax suñu borom amal bis boobu ba tey lenn kese la mooy amalaat fa maandu nga xam ne yëmu ci adduna kese ndax liñ doon defante ci biir kaw suuf tooñante yi ak defante yi nga xam ne tegu ci yoon loole daf koy lijjantiwaat moo tax li ñuy wax al mizan yaakaar naa fala maandu yam te mooy peese ay jëf moo tax mu wax ne wa nada'u al mawazin al qist li yawm al qiyama fala tuzlamu nafsun kon bis dana ñëw ñu peese waat jëf yépp lépp ñu lijjanti ko teg ko ci yoon ba nga xam ne tooñ moom du fa am duñ tooñ kenn dara kenn ku nekk la nga jëfoon mooy li nga xam ne moom nga fay jàkkaarlool kon ba tey bis bañ ci taxawal maandu moo tax ñu mu am waaye tamit ñaari kër yi nga xam ne suñ boroom daf koo bind te mooy aljanna ak li ñuy wax safara nga xam ne këri fay la loolu tamit ak maandoo moo tax ndax ku ne xam ne ne ki jaar ci aw yoon jub ak ki nga xam ne moom tegu ci aw yoon ñoom ñaar buñ bokkee kër guñ nekk tooñ am na fa tooñ am na kon waruñoo bokk fu nekk moo tax kon suñu borom ràññale ñaari kër yoo xam ne wuute nañ ci wàllu aw nekkin fii fu neex a nekk la waaye këru ku tegu ci aw yoon la see fu naqaree nekk la muy safara waaye këru ku tegu ci aw yoon la tax fariqun fil janna wa fariqun fis ñaari kuréel nag mu am foofu moo tax benn bindikat di wax naan wan naaru wal jannatu xaqan xuliqa daaray jazaa'in lin na'imi washaqa kon aljanna ak safara nee na ñoom ñaar dañ leen a bind ñu nekk ñaari kër yoo xam ne këru fay la aljazaa aljazaa mooy wàññi na kon maandu lañ bëgg mu am mu am maandu lañ bëgg mu am ndax fay bu amut maandu amut ki la jëfal dara bu fekkee fayoo ko kon tooñ nga ko man suñu borom bind ñaari kër yooyu ajjana nekk këru fay goo xam ne xéewal la ngir ku tegu ci aw yoon safara nekk këru fay waaye aw naqar la ci koo xam ne daa mooy suñ borom kon ba tey ñaari kër yooyu taxawal maanu moo tax suñ borom bindi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne euh, mooy kim yónni ci xeet wi nga xam ne mooy xeet wi gënal suñ borom te mu waxal ko boppam moom la suñ borom njëkk tàggat ba mu nekk amiin nekk adl doon koo xam ne melaw ak màndu dafa nekk ci moom ba sax ci moom ngir mu mën koo jëmmal ci biir ñi nga xam ne ñoom lay defar te mooy xeefe ndax bu ñu xoolee amin la woon njëkk ki suñu borom di ko yónni lu jiitu ak at yu bare bare bañ ko naan tuddee kon li ñuy wax al amaana nga xam ne mën naa yor maanaam ak maandu moo ci exemple bi ci te loolu daf ko firi ci dundam moom alayhi salaatu wasalaam jëkk suñ boroom di ko yónni ndax keroog ba nga xamee ne eh, booba amagut ñeent at ci am benn xew-xew boo xam ne am na ci Makka muy yeesal bu njëriñ yeesalaat kaaba gi war koo tabax at agsi ba ci alxajaru alxajarul aswad bi nga xam ne dañ koo toxaloon war koo delloowaat fam nekkoon ñu wuute ci kan moo ko war a tegaat place bi mu nekkoon ndax ku la xam ne ne euh, société boobu di màgg ay kuréel yu bari ñoo fa nekkoon ay famille yu bari bari kenn ku nekk bëgg maanaam yeyoo tedd nga joju ba bañ egg ci di bëgg xeex di bëgg a tuur deret ndax kenn nanguwul sa moroom jegoo loolu ci noonu ci lañ d'accord daal kuñ ku fi njëkk ñëw danañ nangu mu doon ki nga xam ne day àtte suñ diggante ci li ñu nekk yàlla dogal muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog mooy ki njëkk a feeñ ñu gis ko ñoom ñëpp ñu d'accord ci ngir ku nekk ci ñoom mas ngaa teg moom ba yaa ko tuddee sa bopp al amin mooy koo xam ne commande la koo xam ne ku wóor la koo xam ne du wor du wax lu amut waaye nañ xool bi mu ñëwee nga xam ne mën nañ koo jàppee acte bi mu njëkk acte ci boobu yàlla yónneegu ko nga xam ne ci la tiréem maamaat ak maandu mu ñëw ñu leeral ko ni xew xew bi demee mu fexe ba acte ko noo xam ne ku nekk gis nga ci sa bopp ca doo ci mer mooy ne aw xeer lañ bëggoon a jël teg ko ca place ba nekkoon ku nekk ne maa ko war a def mu ñu leen ko nañ ko teg ci kaw dara famille bu nekk yebal kenn mu ñëw jàpp ci cat ñu yëkkateendoo dem kenn ku nekk tànn kenn ñu jàppandoo ñu dem teg ko fam nekkoon kon gis nga foofu li ñu waxoon ne maanaam al adl te mooy i'ta'u kulli zi haqqin haqqa foofu la ko firee mooy ku nekk nga jox ko àq joo xam ne am am nga ko ndax ñoom ñëpp ci am àq ci seen déggin ndax ku nekk ci ñoom fa nga dëkk kon firi na ko njëkk suñu borom di ko yónni kon mooy misaal bi njëkk ci maandu ci moom lañ koy jëlee moo tax sëriñ bi bi muy bokk na ci bi muy wax ci yonent bi sallallahu alayhi bokk na ci lim ko seereel mooy daa wax ne lëndëm gi amoon ci àddina bi moo ko dindi ci lëndëm gi mooy tooñ gi mooy maandu amut moo ko fi dindi indi fi ak leer leer bi mooy maandu gi amal mooy lépp tegu ci yoon mudiun jala du dujaana kon suñ lëndëm bi nekke woon te mooy tooñante gi ak ku mën sa moroom duma gi moo ko fi jëlee teg ci ak ak maandu lépp tegu ci yoon Ahmad Shawqi di ab waykat bokk na ci ñu jukki tuuti ci loo xam ne wax na ko ci moom cam aju ci lii ñuy wax muy ak mando moom alayhi salaatu wassalaam daf ko wax ne ko yow mbooleem ñi nga xam ne dañoo ñàkk fexe nga bañ gërëm ndax la waroon ña am alal ci ñoom jël nga ko ci borom alal yi jox leen ko moo tax yow daal ñépp ñoo yam ci yow ci àq ji am ci dund an sabta ahlal faqri min ahlil ghina fal kullu fi haqqil hayati sawa'u waxaat ko ne ko bay du am solo bu ma ta bàyyi xel law anna insanan taxayyara millatan maxtaara illa diinaka alfuqaraa bu nit doon tànn fekkante nit day tànn diine xawma ñan waaye ñi nga xam ne ay baadoor la ñu mën a tudde wala ñi ñàkk yow sa diine la tànn ndax sa diine la ñu ñëw fekk fa ku leen aar fekk fa ku leen yéer kon tagg bu bu am tedd nga mi ngi noonu mboolem ku ñàkk wala ngay ku néew doole bu doon tànn diine ci lay ñëw ndax ndax yow lay fekk lu ko aar ci lay fekk lu ko dimbale kon foofu la ak maandoom tollu ndax moom mooy ki ko indi mooy ki ko leeral importance su maandoom tamit foofu la tollu ci yi mu wax na ñoo ko ñoo sabab suñu borom indi yónnante yi moo tax addina bi sax ay nit nekk fi moo tax téere yi wàcc waaye moo tax tamit yónnante yi di leeral li nga xam ne dañ koy leeral islam nag du luñ wax noonu rek mu tegu ci wax waaye luñ gis la lu am la loo xam ne diine ji da koo jëf ñépp mën koo seere donte koo xam ne sax bokku ci diine ji la ndax suñu borom dafa jël waa lislaam wax ne yéen moom dama leen tànn ngeen nekk diine joo xam ne cig digg doomu cig maanu ngeen di dox mooy du ngeen tooñ kenn du leen tooñ wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala nnaas moo tax euh, bokk na ci li sëriñ bi daan digle sax am na wu bayit mu ciy wax naa na ngeen tàqoo lu ngeen di def tawassut loolu da ci bëgg junju ummatan wasatan boobu ndax tawassut bu amul nit ki diineem day des day des bu baax a baax ndax day mel ne jéggi na bi nga xam ne moom lañ ko tënkoon moo tax mu waxoon ne walla walaazimoo tawassutan fil amali yatikumul mughni bi ajri amali kon deme ne lii tax jëf ji am tuyaaba mooy da nga koy teg ci yoonu ak maandu mu tegu ci digg doomu suñ xoolee diini ji indi muy waxoon naa ne yenn yi ay sariya la ay àtte yu ñuy jëf yenn yi ñuy fas la yenn yi dañ koy jëflanteel lu tudd ay muamalaat wala ay mu'taqadat wala yoo xam ne shara'i' la yoo xam ne yu ñu jaamu yàlla la yépp buñ ko gëstoo wala ñu gis ne suñ borom daf da caa bàyyiwaale xel ak maandu ci biir nit ñi julli gi nga xam ne mooy ñaareelu ponk ci islam dañuy seetlu ne da ko fartaal ci nit ñi waaye jëfandikoo ci melow ak maandu mooy séparé kenn ci ñoom du seegi ne borom alal wala borom juddu nii lay jullee kaneen di jullee ne wala barab sàngam la ñee di jullee ñee jullee barab sàngam dee waaye ñépp farata la ci ñoom ñépp yi ñoo bokk nuñ koy defee muy kayfiye bi waaye ñépp yi ñooy bokk ci waxtu wi ñépp ci yam du seegi ne daa am ñu mu tànn jagle leen waxtu jagle sàngam wala mu may ñee waxtu sàngam ñii mayu leen ko dee kon ñépp ñoo bokk waxtu wi mu ñu leen nañ ko bokk di defandoo kon ci wàllu julli feeñ na ci maandu islaam ci biir ñi nga xam ne ñoom la jaboote alxaj te mooy aj nga xam ne ci ponki islaam yi la bokk moom tamit ni mu def julli ci bi mu koy digle noonu la ko diglee nañ ñépp maase ay yére bokkuñu sol buñ ci xàmmee ki nga xam ne réew moom jógee moo ko jiite ak ki nga xam ne ba mu koy jógee amul sax néeg bu mu nekk ci misaal ci wàllu ak néewu dara jàmm nañ bokk luñ sol ñoo ci yam talbiya muy wax labbayka gi ñuy wax baat yi nit ñépp yam amul kii kilifa la amul kee ku néew doole la jaamukaay yi jaar muy barab yi fépp tamit ñoo ko bokk amul benn teqale ñoo ci yem képp loolu tamit mu jëfandikoo ci ak maanu ci biir nit ñi ndax bu séparé amoon wala teqale kon daan am lu muy def ci ñi nga xam ne rawatina dañuy xaw a féetewoo ak néew doole waaye ku gis sa bopp da nga gis ne xàmmewulaal koo xam ne dalaa féete kaw ci wàllu mbooleem lu muy digle wala loo xam ne daf koy tere azaka tamit ñu gis ko moom tamit muy day mel ne ki nga xam ne daa néew doole su xoolee borom alal xelam mën naa am lu ci nekk mooy ne ah yàlla daa mel ne ni mu séddalee alal bi dafa doy waar ndax man joxuma ba noppi dem jox diw sàngam te man awma lu ma lekk waaye gis nga mu am loo xam ne waral na ko ca kee tigmaanoom ci loolu waru la muy ne daa sant borom alal ci force na am loo jël dem jox ko kee nga xam ne mooy ki nga xam ne amut mu doon loo xam ne bu la ko joxee sax du ceeb ne da nga ko cee war a sant wala déedéet waaye farata la wax daf koy def ngir mu am ñaar yoo xam ne daf koy génne ci yéen ñaar muy borom alal bi na ko joxe ndax bëggee akuk nay jub ci moom nañ ko jox ki nga xam ne faqiir la mooy ku aaju wala ndax iñaan bañ a nekk ci moom mooy li mu waxoon léegi balay balaa ndax mu bañ a jàmbat ne suñ borom ni mu séddale alal bi manduwu ci kon nañ ko ko jox ba mu yëg ne am na àq ci dund comme nit ñépp amee àq moo tax ba ci wàllu fal sax fal ci wàllu jiitalu nit dara daf cee jëfandikoo ak maandu ba la ci seet kii mag la wala kii ndaw la wala kii fii la bokk wala kii nangam waaye yeeyoo gi rek lay xool ku ko man rek lay xool loolu feeñ na bu baax ci keroog eh, xeex boobee nga xam ne alayhi salaatu wassalaam moo ko doon waajal ci mujj dundam jël Usaamatu ibn Zayd mu toll ci fukki at ak juróom-ñaar wala lu ko néew tuuti mu jiitaloo ko ko ca fekk ca biir ñam jiite ñu ko mat ay baayam ak ñu ko mag fokk ñu ngi ci biir loolu lu yéeme la waaye comme que ahliya bi am na ci moom mu yeyoo na ko te man ko islam loolu lay xool waaye du xool ne kii daa bokk ci famille bi wala daa bokk ci wala day gone wala nangam loolu tamit lu mat bi bàyyi xel la ba ci ci wàllu jëflante yi doomu aadama yi seen biir loolu dañ ciy jukkee ay bi nga xam ne suñ borom daa wax ne maa ngi leen di digal ngeen maandoonte ci seen biir loolu ndigalul yàlla suñ borom la te ndigalul yàlla mooy tegtale loo xam ne da koo digle ñu war koo def nga xam ne li ma waxoon ci tàmbali rek lay wax mooy bépp jullit suñu koo ñàkk bañ a def kon nit ki ni mu jëflantee ci digganteem ak moroomu jullitam daa war a tegu ci rafetal daa war a tegu ci yoon moo tax buñ xoolee am na e, ku ñu wax Fatima bintul Aswad doon koo xam ne dafa am lu masoon a def ak tooñ keroog bañ bëggee bañ ko bëggee tëral àtteeb islaam ci moom Usaamatu ibn Zayd ñëw ci yonent bi bëgg a waxtaan moom ñu bàyyi ko keroog gis nañ la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu atashfa'u fi haddin min hududillah mu nekk baat boo xam ne baatu xuppe la baatu yedd la donte ne moom mi ko def muy Usaama da amoon yaakaar ndax ku yonent bi sallallahu alayhi fonk la woon ku ko jege la woon ci wàllu xolam waaye lu jëm ci wàllu la ak maandu la ci loolu moom duñ ci nangu benn doomu aadama di ci dugg ngir ñu bàyyi ko moo tax ko wax na ko ndax dangay ngay fekk lu yàlla digle ñu war koo def ngi ñëw bëgg ñu bàyyi ko ci la waxe woon lu doy waar sax wax ne ña leen jiitu woon li nekkoon seen sikk alagoon leen mooy lii nit ku tedd nit ku baax wala nit ku kawe fekkee daa def dara ñu bàyyi ko daal koy nax naxasal bu dee koo xam ne nag ku néew doole la ñu ne nañ def àtte bi ci moom loolu moo alagoon xeet yu njëkk waaye loolu moom amul ci islam islam moom day tegu ci ak maandu day tegu ci yoon ku ñu wax an-nadru doonoon bokkoon ci eh, kilifa yi Makka yi benn doomam bu jigéen mas naa fekk ab xale bu jigéen bu ndaw mu ñëw pes ko mu ñëw pes ko ngir ngir ne rek xëy na ab jaam la ca man sama baay bokk na ci kilifa yi màkka yi waaye keroog bañ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi jàmbat ko ko daa wax ne nañ def xisaas mooy nañ nañ nañ nam ko def ba tax ay bëñam am ca bu damm nañ ko def noonu moom mii moom itam ko loolu maandu mënta weesu foofu kon xàmmewul kee ñu def lekkat ab jaam la boo xam ne kii di ab sang déedéet waaye nañ ko fayantoo keroog yonent bi sallallahu alayhi loolu la digle ba tey ku ñuy wax jabalate ibnul ayham nekkoon ab buur ci ay ay goxam nekkoon fa kilifa e, ku na xam ne ne ñëwoon na ngir jébbalu si waaye ci biir bi muy def wër kaaba gi ci tawaaf la am benn jullit benn waay boo xam ne daf koo joge ay yéreem te tëyu ko ba tax lim e, wërale woon ay yéreem xaw a wadd ca la gestoo mer ba xaw a am lu mu def waajo li nga xam ne moo ko ko def ngir gis gum gis boppam ba nga xamee ne mbir mi egg na ci Umar ibn ñaar ñépp mu ne nag kii lim ko def da cee war a daa war a fayu keroog jabalatu ibnul ayham daa mer lool ndax bokk na ci lam mer mooy wax Umar ne ko man ba may dugg ci islam damaa defe woon ne damay yokk tedd nga maanaam daa gis ne man kii ab kilifaam laa war a doon ab sangam laa kon nag fayantoo wurtu am sama diggante ak moom Omar ñu xataab leeral ko ne ko fii moom diine la joo xam ne xàmmewul di buur la wala président la ak diggante kii nit la koo xam ne ku soofi la ci wàllu société bi ku tooñ dañuy fayantoo xamewuñ ci dara keroog loolee ca la mer ba génnaat ci diine ji jamaat xam nekkoon donte am na ñu ne ginnaaw bi dellusiwaat na ngir rëccu waaye loolu moom bokk na ci li ko taxoon mer ku ñu wax Amr ibn al-As am na benn doomam boo xam ne mas naa romb benn waaye ci dëkk bi tax jamono yi nga xamee ne bàyyi moo jiite woon Misra nekkoon kilifa ga doom ji génn ci dëkk bi rek xam naa yéeg ne baayam moo jiite dëkk bi ba tax muy def li ko neex ba mas naa dóor benn nit ci waa dëkk bi bi mu ko dóoree nit ki ne ko lu tax nga dóor mu ne ko ndax man maay doomi gaa yi baax yi anabnul akramin waaye ba mu ko booleeg Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Omar daf leen woo ñoom ñaar ñëpp woo baayam jël ab yar jox ko waa jiñ dóor ne ko dóoral ibn al akramin kama darabaka loolu du tegtale maanu boo xam ne ci diine rek moom lañ koy fekk mu yamale ñépp ci wàllu yoon ak ci wàllu luwa ba ci actes yi nga xam ne islam daf koy tëral ci koo xam ne daa def dara lu mel ne ku naan sàngara wala ku njaaloo wala ku sàcc loolu tamit daf cee maandu bu baax a baax a baax bu ñu xoolee mboolem yooyu nga xam ne islam day wax ne nañ ci dóor nit wala nañ ko ray wala nañ dagg loxoom balaa am danaan shahadatu adl du mën a ñàkk nga xam ne du doy rek ñu ne diw sàngam njaaloo na dañ koy dóor wala dañ koy rey waaye balaa ray gaa am islaam dana nañ na ñu maandu seere foofu ba tey maandu gi sax fi mooy shahada mu doon loo xam ne islam bokk na ci ñi nga xam ne daf koo jegoo moom kese mu doon loo xam ne tamit denaan ku sàcci nañ dagg jumtukaay bi nga xam ne seen doon sàcce te mooy loxo bi nañ dagg loxo bi loolu di ak maandu gu baax goo xam ne yaakaar naa buñ ko doon jëfee sàcc gi tasaaroo dana dana dana dana wàññiku ndax saa yi daggee loxoy sàcc yépp yaakaar naa sàcc gi dana néew waaye lil asafi sadiid loolu nekk na loo xam ne manqué na société yi nga xam ne ay jullit ñoo koy dund moo tax ba alal yi moom daanaka tënkuwut ci loo xam ne luñ xam la njaaloowu tamit ñu xool ne ki ko def mu ne nañ ko jël dóor ko yaakaar naa mag magum jëmm buñ la dóoree ci dara ñépp yëg ko soo ëllëgee loolee da nga ko rus defaat ba tax ñu lay defaat loolee ñu la defoon waaye yëmu foofu sax ba ci cëri doomu aadama yi sax daf ko wattu ba ci baaraam yi ba ci baaraam yi sax ku dagg baaraamu jàmbur day fayantoo day am ñu am luñ la fayloo muy tegtale na kon yemul ci wattu doomu aadama al insaan waaye ciri doomu aadama yi sax daf ko bàyyi xel ba ci bëñ yi ba ci ay bëtam loolu nekk loo xam ne tamit lu yéeme la kon bi mu defee noonu muy diine ji kon daa bëgg lu mu bëgg former daa am lu ko tax a ñëw muy diine ji am na koo xam ne moom la soxla mooy jullit boo xam ne jullit bu maandu lay doon ak société boo xam ne société boo xam ne maandu dafay maandu mooy nekk biiram mooy nekk bitteem bëgg na jullit boo xam ne digganteem ak boroomam day sell li ñuy wax al adlu ma allah subhanahu wa ta'ala te loolu mooy jaamu ko moom kese te bañ koo bokkaale dara topp ko bañ koo moy waaye tamit dee ko fàttali ko bañ koo fàtte muy al adlu ma allah moom la waxoon yonent bi sallallahu alayhi ne ko qul amara rabbi bil qist mooy bu ma jaamu ku moom naa ko topp waaye tamit naa koy fàttaliku waaye tamit ñu ne it damaa bëgg a former jullit boo xam ne tamit digganteem ak ku ko jege ak ku ko sore la yemale ci yemi jëflante ak ñoom ci maandu diggante lu aj jëmmi boppam ak ku am alal ak ku ñàkk ñépp la yemale ci yemi jëflante ak ñoom loolu yàlla moo ñu ko digal bu ngeen dee seere wala ngeen di wax na ngeen maandu te ragal yàlla donte loolu da daa nar a dal seen kaw yaakaar naa yar bu egg na lool ci jamono ji ndax nit moom saa yu demee ba loo xam ne day dal ci kawam yaakaar naa dana dëppaat xool la leen waaye walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin yaakaar naa ñu bari ñuy seere nag dañuy xool ba wóor na leen ne seen kaw dalu ci ku leen jege ñu doog caa seere waaye loolu bokkut ak li islam bëgg bokkut ak jullit bi nga xam ne moom la islam soxla ba ci sab xarit ak sab noonu tamit danaan na leen yemale pour nit ki dama ko dama ko bañ rek ba tax nga koy seereel loo xam ne nekk lu wér wala ngay jàpp ci mu am ay jafe-jafe déedéet wala yajib wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu kon loolu mat a bàyyi xel la waaye sax ngir matu islam moo tax yëmaliwu ko sax ci sam noonu wala sa xarit waaye ba ci koo xam ne bokku leen diine nga xam ne jeneen diine la nekk islam dafa ne jullit bi ma bëgg mooy koo xam ne day sàmm àqi kookee li fekk jëtuwute yow dara na nga maandu ci moom laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa loolu tamit lu ma tabayi xel la waaye ci wàllu li wax politique te mooy wàllu àtte réew mi ak yor bu dee ci loolu sax moo tax may wax ak jiite xeet wi daf cee bëgg mu tegu ci yoon tegu ci ak maandu te mooy nañ ko waxtaanee doog tànn kenn mooy wa amruhum shura baynahum wa amruhum shura baynahum mooy képp ku ñuy fal wala ku fi toog na ci ñëpp d'accord ñu diisoo ko waxtaane ko kookee doog jël place boobee moo tax ginnaaw buñ ko falee ñu ne ko nag nanga taxaw ci acte bi àq nit ñi na nga taxaw loolu képp ku jiite na nga ko bàyyi xel moo yi ba ñi nga xam ne ay tooñkat lañ tamit na nga fexe ba seen tooñ gi nañ ko bàyyi ndax wa in xakamta faxkum baynahum bil qist soo soo dee bañ bañ tànn la ñëpp d'accord ci ñu tànn la booy ta booy booy booy booy àtte na nga àtte ci dëgg na nga àtte ci loo xam ne ci maandu lay doon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax ci lu tiit la loo xam ne lu yéeme la wax ne képp koo xam ne nii yàlla jiiteloo na ko ak njaboot moo xam am réew la moo xam ab dëkk la walla quartier waaye sàmm ko bayu ko xel nee na kooku yàlla dana ko xañ aljanna illa xarama allahu alayhi aljanna xadis bi al imaamul Buxaari moo ko nettali waaye bu ñëwee ba ci wàllu commerce te mooy jaay ak jënd loolu dañu seetlu ne islam dafa am lu yéeme loo xam ne da ko cee bàyyi xel ba noppi mu nekk loo xam ne ñu bari da ngay gis ñuy wax wàllu bind ak li ñuy wax signé ñu koy askanele ne tubaab yi ñoo ko indi wala ñoo ko yaakaar ne yëf tubaab la te fekk ñu ko jële ci suñu diini ji di islam ndax wala yaktub baynakum katibum bil adl loolee ba mu koy wax boobu yàgg na yàgg na lool ñaar bu ñuy bëgg jaayante wala ñuy jëndante wala ñuy leblante nañ ko bind def ko ci bind boo xam ne bind bu tegu ci yoon lay doon bu am benn nax waaye sax na am ñu ko seere wa ashhidu zawi adli minkum waxtu bu nekk day bàyyi xel maandu gi seere sax buñ tànn ku nekk rek waaye nañ xool ñoo xam ne ñu maandu lañ ñu ñëw fekkee li ñuy bind kon loolu ñi ñi yaakaar na ñoom ñoo ko moom muy tubaab yi moomuñ ko waaye ñu ko jëlee ci suñu diini ji nga xam ne mooy al islam ba ci nit ki sax ay waxam l'islam day wax ni nañ ci maandu mooy al adl al adlu fil fil aqwal wala fil te mooy saw làmmiñ bu ci def li ñuy wax shahadatu zur wallazina la yashhaduna la yashhaduna zur ñi nga xam ne lu ñu seede loo xam ne xamuñ ci dara lu ma ta xel la ca tëkku bu rëy am ci ndax kat alayhi salaatu wasalaam man mas naa wax ne xanaa duma leen xibaar bakkaar yi gën a ci bakkaar yi wax ko ñett yoon ñu ne ko ax akay mu lim ne bokkaale suñu borom moo ci jiitu ba ci toppaat mooy dog ay waajur waaye daa jug toog nag ngir li muy ñetteel daf koo yitteel mu daan ne maanaam li ñuy wax seede neen te mooy seede loo xam ne wóoru la topp di ko wax di ko wax ba ñim doon waxal dañoo tiir sax ba bëgg mu noppi kon maandu ci wax tamit lu mat a bàyyi xel la waaye tamit maandu ci jëflanteeg ay soxla te mooy al azwaaj li ñuy wax al xayaatu zawjiyya mu diggante nit ki ak soxnaam suñ borom daa bëgg wala islam dafa taxawal ak maandu seen biir te mooy wala hunna mislu lazi na bil ma'ruf ñoom soxna yi am na lu leen war waaye tamit am na loo xam ne nii dañ leen ko war a defal bu yemoon ci wala hul maanaam am na lu leen war kese waaye amul lu ñu war a def day mel ni kon maanaam du am ci diine ji waaye nañ def nangam waaye tamit nañ leen defal nangam ñaar yu lay boole. góor gi mu ne la bul boole am mboolooy jigéen ca doo leen yemale soo ko nur ta def na nga yem ci kenn ba tey ngir sàmm maanu gi tax diine ji ñëw moom lay wax wa in xiftum ko ta'dilu fawahida aaye li ñuy wax jeng te mooy bañ a maandu fala tamilu kullal mayli fatazaruha kal mu'allaqa moo tax ku ñu wax bisru benn soxnaam mas na ñëw ci moom ne ko dama bëggoon sama doom ji di Nu'man ibnu Bashir nga am loo ko may ci sa alal bisru na ko waaw mën naa ko de waaye nañ dem laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam seere ko bi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sama doom sàngam dama ko bëgg a jox ci sama alal nangam ñu bëgg nga seere ko yéen tamit si ne ko ndax am nga yeneen doom mu ne ko waaw mu ne ko ndax jox nga leen lu toll li nga jox kii mu ne déedéet mu ne ko nag loolu duma ko seere ndax baaxut fala yasluhu hada ca man duma seere loo xam ne dëgg te la ko wax ne ko sax na ngeen ragal yàlla ca maandu ci diggante seeni njaboot ak seeni soxna mu nekk ak tëkku boo xam ne bu mat a bàyyi xel la loolu tamit ñu ci dégg ne kon ñi xamut war nañ di laaj ñi nga xam ne ñoo xam wax loolu lay tegtale ne bi yooyu ñu xeroon ci lu baax lañ ndax bi ñu bëgg def loolu dañoo dem laaj ko ki nga xam ne moo fi nekkal islam waaye saa yu ñëwee laaj ne yow mi nga xam ne yaay borom xam-xam wala ngay kilifa tamit war ngaa bàyyi xel li ngay seere nga gëstu ko ba xam lu tegu ci yoon la wala déet comme ni ko yëntu saa am defee mooy laajaat ba xam ndax ba masala bi leer ko mu doog tontu loolu lu mat a bàyyi la islam njëkk muy am maandu gi ci biir société bi am na loo xam ne moom la fekk jële ko fi te mooy ak tooñ li ñu wax rafa zulmi te waxoon naa ne am na ñoo xam ne noonu lañ firee ak maandu mooy loolu mooy na tooñ tooñ mu fi am islam koo tere tere goo xam ne amul sax ak taxaw wala tëg ndax daf caa digee safara ci lépp lu mu digee safara loole lu mu aaya wala tarkano ila alladina zalamu fatamassakumun naar la wax am na ci xadis kursi suñ borom bi wax naan yaa ibadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu kon xaram kon tooñ seen biir tax am na benn euh, euh, ci waa kursi jamono yi xeex amee seen digganteeg jullit ñi benn sénéral bu bokk ñoom mas na laaj kenn ci saxaaba yi gis armée euh, maanaam jullit ñi seen mbooloo yu bari yi ñuy xeexi mu jaaxal ko ba mu ñëw ci kilifa jullit yi ne ko waa lan moo sabab seen génn gu bari gi ngeen def ak seen wàccaayu metti wi ak seen ruu yi ngeen joxe waaye nañ diglu lim ko tontu daf ko wax ne ko ibtaasana allahu li nuxrija annaasa min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad suñ boroom daf ñoo yónni ngir ñu génn nit ñi ci jaamu gi ñu jaamu ay jaam loolu daf ko bëgg a gaaruwaale ngir ne ñoom loolu la ñu jëfandikoo ñoom jëmi leen ci jaamu yàlla mi nga xam ne mooy boroom jaam bi waaye wa min dayqi dunya ila saati al ndax àdduna kër bu xat la suñu borom dafa ñëw yëndu ci nit ñi ngir ñu jëli leen ci yóbbu leen ci alaxira bu yaatu gee waaye tamit wa min jawril adyan ila adlil islam muy li am solo ci li mujj wax mooy dañoo bëgg a jëlee nit ñi ci yeneen diine yi fi gi dafa ëpp ay diine la yoo xam ne ci jeng la taxaw dañ leen bëgg a ci loolu indi leen ci maandu islam loolu moo tax suñu borom yónni loolu nag day dëggal ne kon li suñu boroom waxoon ci wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa kon nit dana xeex ngir ñi ñi nga xam ne dañ leen a néewal doole néewal doole ko kon bokk na ci sabab suñu borom di digle ñu xeex moo tax tooñ suñu borom far ki nga xam ne moom lañ tooñ far goo xam ne daa ëpp ba bu ñu seetloo dañu gis eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ki nga xam ne dañ koo tooñ lépp lum ñaanal kiñ tooñ suñu boroom daf koy nangu moo tax daf na ngeen wattandiku dafa wax ne kon na ngeen wattandiku ñaanu koo xam ne dañ koo tooñ loolu nag lu mat a bàyyi xel la bokk yi ca tooñ daa nekk loo xam ne nit dana ko def ca ko yëg léeg nit def ko sax te fekk maanaam day yaakaar ne daf koo yeyoo waaye lu yéeme la loo xam ne mat naa ber na ay gàllankoor yoo xam ne nit da ko am fekk ci tooñ la ko jële fekk ci tooñ la ko jële doomu aadama dana waxuñu sax ab jullit ndax da'watal mazlum ko ku mën a doon soo ko tooñee xolam tàng ci yow yéen jëm yi am ci yow suñu borom daf koy wax na ko ubbil naa ko bunti asamaan yi ba nga xam ne lépp lu ñaan dama koy nangu waaye suñu borom sax da cay daa giñ ne yow miñ tooñ giñ naa ne dinaa la dimbale donte du léegi la wu baax ba'da hiin loolu tamit bokk yi lu mat a bàyyi xel la ci tooñ daa nekk loo xam ne day bokk na ci alal nit yowmal xiyam ndax li ñuy wax taflis tooñ moo koy waral te mu bari léegi lool te nekk loo ne bokk na ci liy naqaril nit ki ak atteem yomal xiyam ndax nit dana jaamu yàlla suñu borom dana def lu baax waaye ñàkk gi mu ñàkk wattandiku ak tooñ bokk na ci liy tax lu baax la mu doon def muy julli yeeg woor yeeg jàng appareil yépp soo liggéey mu fayee ko loolu yéen bi sallallahu alayhi wasallam leeru la ci benn xadis boobee nga xam ne da tàmbale woon ci atadruna manil muflis ba xadis ba jeex nga xam ne lu mat a bàyyi xel la doon loo xam ne lu mat a wattandiku la ndax jaamu yàlla ni mettee nga def jaam yàlla ba noppi daal di fayewaat lépp loolu ku nekk war nga koo wattandiku ca islam daf ko aaye bu baax ndax maandu la bëgg mu am moo tax diini ji nga xam ne mooy islam lépp lum soññee yitteel ko loolee daa am ay njariñ lépp lum aaye tamit loolee daa am ay lor tooñ daa am ay lor moo tax mu aaye ko waaye maandu gi mu bëgg a saxal tamit daa bari ay njariñ moo tax mu dañu ko digal bokk na ci njariñ yi nga xam ne maandu daf koo am te bu amee société bi daf koy jariñoo ba ci njëkk mooy at wa wal mahabba nit ki saa yu nekkee ku maandu maandu gi daf koy jural ak ragal yàlla suñu borom ci yàlla suñu borom suñu borom ci la digge li gën li mu gën a fonk te mooy aljanna uiddat lil muttaqin lay faral di wax lu bare bare uiddat lil muttaqin te loolu maanu moo koy jox nit ndax moo waxaloon boppam ne i'dilu huwa aqrabu lit taqwa kon maanu moo tax nit ki doon koo xam ne ku ragal yàlla la waaye jullit bu nekk boo sañoon sa borom dañu la bëgg li ñuy wax almahabba te mooy suñu borom sopp la jullit bu nekk boo sañoon am ko waaye maandu moo koy may nit ki wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin ku nit bu nekkee ku maandu rek na jàpp ne am na cëppeelu suñu borom waaye bokk na ci li nga xam ne maandu daf koy def ci ñun di ko def ci dëkk bi mooy ak dal ak dal ak sécurité ci diggante mbooleem ñi nga xam ne dañuy dund ci dëkk bi ku ñu wax xaysar ku ñu xam la ndax mooy nekk ab buur la woon mas naa yónni benn ndawam ci Umar ibn al-Khattab jamono yooyu Umar moo nekk xalifa ci al-Madina ngir mu xool ba xam ndax da koy dégg rek ngir mu ñëw gëstu xool ba xam nan la Omar mel ak nan la islam mel ndax ñoom ay buur lañ yoo xam ne am na xam ne ñoom ñoo noonu lañ jiitee seeni nit waaye bi mu ñëwee Madina ki mu njëkk a dajal daf ko wax ne ko ay na malikukum maanaam seen buur bi anamu ndax ñoom buur lañ xam kim dajal na ko ñun de amuñu malik amir lañ am amirul mu'minin waaye nekku fi ndax daa génn fu mu dem maanaam ci wetu dëkk bi la génn waaye mi ngi ñëwaat waa ji dem di ko wëral boppam ba mi ngi woon ci biti dëkk bi waa ji di dem ba gis Omar tëdd ci benn keru garab benn yet woo xam ne daf ko yoroon moom la njegenoo aw yet bu mu yoroon moom la njegenoo keru waa ji dafa yéemu lool mënut a ne kii mooy amirul mu'min waaye loolu lan lañuy ñuy jële ci xisa xisa mooy en tant que koo xam ne yaa jiitu julli ñëpp ñeme loolu léegi nañ xool ba xam ndax léegi ab président ñeme na koo def wala déet ci benn société mën naa dem ci mbedd mu wër ko ne fanaan fa wala mu tëdd fa ci amul kenn ku ko garder wala koo xam ne day ànd ak moom yaakaar ne loolu yombatu la gis ci mujtama islam yi kese lañ mën a gis njiit la beru moom dong tëdd fenn di fa nelaw ba yeewwaat ca jàmm rek fekk ko fa waaye loolu moom ku ku bëgg issin ba nga issin ko wax kon lu ma ta bàyyi xelat ngir mandu moo amoon jamono yooyu moo tax kon day tax sécurité tasaaroo waaye tamit lañ ci jëli ba tey tamit woyax goo xam ne tawaadox goo xam ne njiit daf ko war a am yaakaar naa yombatu yombatu jamono yi en tant que président wala njiit walla buur tëdd suuf loolu yaakaar naa yombatu tëdd suuf fenn yaakaar naa lu jafe la fi ne ñu gis ko ci jamono yooyu daraja boobu la amoon ndax moo nekkoon amirul mu'minin waaye tamit maandu bi day yëkkati darajee doomu adama daf ko yëkkati darajaam bokk na ci li muy sabab comme ni nga xamee ne Umar ibnu Abdul Aziz nga xam ne ku na xam ne ne ci banu umayyata la bokk bokk ci ad-dawla al-umawiyya waaye ñu bari ci nit ñi ci kilifa yi dañ koy boole ci al-khulafa ar bañ koy tuddee xaamisul khulafa ar-rashidin te li ko may daraja boobu mooy daa maandu woon ba ëpp ba yéeme nga xam ne ak dundam képp nettali ko doy na sëkk ci wàllu ak maandu ndax wax nañ ne bi mu nekkee xalifa sàmm yi daan sàmm nga xam ne ñoom seen yu nekku ci dëkk bi ñoom ay sàmm kese lañ nga xam dañu xam dara wax nañ ne dañ dañoo gisoon ak maandoom daa agsi ba ci diggante jur gi ak tilli yi wax nañ ne jamono yi daan wax naan waa ku baax ki nga xam ne moo nekk xalifa léegi kum doon ndax moom de seetlu nañ ne bi mu toogee xalifa ba ni suñ jur gi till yi dañ leen fi bàyyi duñ leen laal dañu bokk sax ku ñu fore wañu ne kon ak maanu jégg na ci nit ñi waaye dem na ba ci rab yi sax da egsi ñoom ci ay jamonoom sax nit dana yor ab sarax wala mu yor azaka di wër kum ko jox te du ko gaaw a gis di wër ko jox te ko gaaw a gis lu ko waral ndax mooy maanaam kenn ku nekk jot na ak xam ba noppi ne pour nga gis ab faqiir dëgg day jafe loolu lu mat a bàyyiwaat xel la loo xam ne képp ku njiit war nga taxawaat fexe ba ña nga jiitee loolu am fa waaye loolu lu manqué la jamono yi nga xam ne ci lañ nekk waaye li ko may bokk na ci moom bi mu faloo nekkutoon di fal rek ñoo xam ne dañ koo jege comme ni nga xamee ne noonu la ay njiit yu bari ci ñoom daan def soo falore xool say bokk jege ñaale nga fal leen waaye doo xool dañ koo yeyoo ndax islam waxoon naa ci ginnaaw ne ak yeyoo moom lay xool waaye du xool ne kii daa mag wala kii daa bokk fii wala kii daa damaa jege nekk sa mbokk islam kenn dañuy xool ba nga xam ne kii daa daa yeyoo lii man ko moo tax sax benn bis ay bokki boppam mas nañoo mere ko lool ba ñëw taxaw ci buntu këram yónni doom ne ko boo demee dañ neen sa baay ne ko mere nañ ko ndax wàllu xilaafa gi sédduñu ci benn cër Omar yebal doom ji ne ko boo demee nee leen sama baay nee ne jàngaleen ay bi inni axaafu in asaytu rabbi mi yawmin azim dama ragal mooy suñ borom ba ca bokk na ci mooy sama borom ma jël leen teg leen jox leen àq nit ñi ba nopp ñu koy sànq suba responsabilité man maa ko yor kon bépp njiit xamal ne yow la yàlla buñ la falee mbooleem àq doomu aadama moo xam ka sori wala ka jege ci sa loxo la yàlla teg kon képp koy fal war ngaa xool ba mu doon koo xam ne loolee rek ay taxaw ndax bu ci taxawut yow da ngay bokk ñi nga xam ne responsabilité bi suñu borom da leen koy jox. moo tax ku ñuy wax Muhammad ibnu Ka'b al-Qurazi mas naa wax ne Omar ibnu Abdul Aziz daf ma masawoo benn bis ba ma ñëw mu ne ma maandu laa bëgg nga wax ma mooy lan Muhammad ibnu Ka'b di ko leeral ne ko laqad sa'alta an amrin jasim da laaj lu lu rëy de laaj nga lu màgg waaye maandu mooy lii ma lay bëgg wax mooy kun li saxiiri naasi aba wali kabirihim ibna walil misli minhum axa mooy nit ñëpp daal ku ci nekk ndaw na nga nekk baayam maanaam ci yërëm ko ku ci nekk mag na nga nekk doomam ci wekk ko waaye ku ci nekk sa moroom na nga nekk mbokkam maanaam nekk koo xam ne dangay ngay nawlanteeg moom loolu mooy maandu loolu sëñ bi tënkoon ci tariqatul adabi rahmatu saghir kal wa tawqirul kabir wa ja'lu mislika ka nafsika sawa bu amoon rek yaakaar naa société bi lépp dana baax ndax kenn nga mag wala mu mag la wala ngeen tolloo ca loolu ci la ay njabootam noonu la bëgg ay nitam tamit mel ko tax ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi am na juróom-ñaar ñoo xam ne yowmal xiyaam bu tàngoor bu jotee nga xam ne kenn du am ker juróom-ñaari ñooñu am na bokk na ci ñay am ker imam boo xam ne imaamun adil la te mooy njiit bu maandu imam boo xam ne ku maandu la maanaam njiit yëpp la ci dugg loolu tamit bokk yi lu mat a bàyyi xel waaye bokk na ci yi nga xam ne tamit su maandu amee ci dëkk bi daf koy jur mooy mabda'u ta'awun wa tadaamun mooy dimbalante dana am waaye tamit solidarité dana am ci biir nit ñi fekkante ne maandu sax na ndax bu ñëpp maandoo confiance day am mooy kenn ku nekk da ngay wóolu sa moroom ci suubaa ànd doon benn day sax ci nit ñi ci bu ànd doon benn amee dimbalante day la di ñëw waaye bokk na ci li li tax dimbalante amut ànd amut mooy ñàkk maandu gi ba nga ne fi ñu kenn wóolu kenn kenn wóolu kenn wala ku nekk boo jëflanteeg nit boo ëllëgee doo ko wóolu jëflanteeg moom loolu bokk na sabab jàpp naa ci du am waaye bokk na ci li nga xam ne mit sabab na ma ñàkk maandu am ci dëkk bi waaye tamit su maandu amee ba tey day tax li ñuy wax rishwa te mooy ger day dàqu te ger gis nañ ni tasaaroo ci adduna bi du ma wax ci dëkk bi waaye àddina bi fépp jàngoro la joo xam ne ñëpp ñu ngi koy jànkonteel te nekk lu jafee faj waaye amalaat maandu ci bakkan nit ñi loolu kese mooy li nga xam ne moo ko mën a indiwaan te mooy ger du am ndax ger mënut am ci foo xam ne maanu dafay nekk ndax ñoom ñaar dañoo safaanoo ndax li fekk ger mi ngi am alhamdulilah day dàqu ma ndax day wàññi ne kon ku amul ak mën naa jël àqam koo xam ne daa tooñ mën nañu fexe ba am dëgg ndax bu geree ñu jox ko dëgg suba kon borom alal yi wala ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo am dara ji kaw képp ñoom ñooy dund ñoo am tedd nga waaye koo xam ne amoo doole doo ci bokk daanaka loolu mooy li dox ci àddina bi suñu toll àddina bi fépp loolu mooy li nga xam ne moo fi ëpp. te loolu lu doy war la li ñuy wax ak shafaa bi dooni xàq tamit te mooy borom doole jug rek dem fexe ba àddu ci mbir koo xam ne daa tooñ ñu waroon ko daan am ku dem bañ bàyyi ko moo xam ministère la moo xam kilifa la moo xam te loolu bokk na ci li suñu borom wala yéen saa si bokk na ci li nga xam ne daf koo xuppe woon waxoon na képp koo xam ne àddu nga ci mbir ba tax la yàlla àtt defuñ ko. la yàlla ak na lañu wax waxuñ loo xam ne maanaam loolu tegu ci yoon waaye koo xam ne daa def loo xam ne suñ borom daa am lu mu wax ne nañ ko ko def yow nga dem wax bañ bañ ko ko def nee xamal na yow yaa ngi noonante yàlla suñ borom digg dara nga ñëw bëgg safaanante ak moom ca kooku nag moom boppam lay def loolu waaye bokk na ci li nga xam ne su maanu amee mu am mooy toog yi ëpp yi ak rey yi nga xam ne dañ koy dégg waxtu wu nekk ñu dégg ku ñu rey sànni ko bara sàngam wala kuñ rendi wala kuñ daggate lépp dañ koy dégg dana néew alali jàmbur yi nga xam ne dañ koy jël tamit dana néew fekkante ne maanu am na ci dëkk ci dëkk bi comme ne su maanu amul dëgg kon nit dana wóolu sax bàyyi ab portable am ci jàkka waaye yaakaar naa moom ku bàyyi sa portable ci jàkka yi sax nga xam ne jàkka yi jullikat yi rek ñoo ci nekk yaakaar naa boo yeexee boo ñëwaatee maanaam doo ko fekk te mën naa am ko ko jël sax daa julli si woon xëy na ko ko jël daa julli woon kon loolu tamit maanaam nit dana doon koy jaam yàlla waaye fekk na jikko yi islam soxla ci moom mën naa manqué ci moom kon war nañoo fexe ba dem ba nit dana mën a jël alalam teg ko ci barab bu ñëwaatee fekkaat ko fa waaye ndax loolu yomb na fi mu toll loolu jafe na jafe na loolu waaye société bu mel noonu la islam bëgg mooy boo xam ne nii ku nekk da ngay maandu ci loo xam ne nii moomoo ko da ngay maandu ci loo xam ne nii sa yoo nekku ci ragal ragal yàlla nga ne yàlla ngay bàyyi xel waaye doo bàyyi xel mbindeef ndax bu ñu xoolee yeneen société yi nga xam ne atti woowuñu islaam bari na lu ñu aaye moo xam ay rey la moo xam ay dóor la te fekk waxtu wu nekk nit ñaa ngi koy gën a def ndax la ko waral mooy taqwa gi war a am ci nit nekku ci ñoom maanaam nit ñi ay police lañu ragal wala ay saa yow xoolee nag xam ne ab police gisu la wala gendarme gisu la nga def ndax yow amoo amoo keneen koy bàyyi xel waaye islam moom ki muy defar kim soxla mooy koo xam ne day def muraqaba day fuglante yàlla mi nga xam ne waxtu nekk day yëg ni mi ngi gis nga xam ne doonte daa wéet la muy def du ko xàmme bu nekk ci biir am mbooloo comme nag ko waykat waxe woon ne iza ma xalawta dahra yawman fala taqul xalawtu walakin qul alayya raqib kon saa naa naa def nangam waaye rek jàppal ne am na koo xam ne mooy ar-raqib di ash-shahid di suñu borom mi ngi jàkkaarloo yow di la xool bu baax a baax ci mujj mooy maanaam al-musaawaat fil tamaa te mooy su maanu amee dana tax ba ñépp xam ne benn lañ ñépp xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay comme ni ko yéen saa na waxe woon ne ni ab peñe mel noonu la li ñuy mel annaasu sawaasiyatun ka asnaanil must loolu waxin la te mooy al bunyaanul marsus googu mu waxoon ne julli ñu noonu lañu war a mel moo nañ fexe ba mel ne ab miir boo xam ne dañ ko tabax miir ku na xam ne ne birig bu ci beru woon du nekk miir waaye am na birig bu nekk suuf am bu ci tege am bu ci tege ba mu nekk am miir loolu daa bari yu muy tegtalee ndax ko wax yi tamit salaatam daa xóot day tegtale ne kon balaa yëfee baax dana am ko nangoo suufee am ko nangoo kawe am ko ci topp waaye bokk na ci yàq ay mbir mooy ku nekk da ngay bëgg féere ci kaw ku nekk da ngay bëgg féere ci kaw su ko defee loolu du mën a baax waaye yaakaar na boo demee ci miir ba am na mool mool yoo xam ne ñu ngi ci suuf ñoom am ñu tegawaat ci kawam am ñu tegawaat ci kawam mooy tax miir ba sax fa al bunyaan al marsuus ab secret bu ci am la boo xam ne lu mat a bàyyi xel la tamit kon ñi nga xam ne dañuy teqale nit ñi ci wàllu seen couleur nga xam ne bu ñu gisee ku ñuul yaakaar na kii moom ku manqué la wala koo xam ne nii ku ñuul te waxal la loolu day dal tubaab yi day dal naar yi bu baax a baax fu ñu gisee nit te loolu tamit ab njuumte la tub dégg-dégg boo xam ne nii bu dee ci ab jullit moo ko def bu ko defee déggul islam ndax déggul leen du saa si waxoon ne ak taqwa mooy séparer nit ñi loolu waxoon na bokk na ci li mujj dénkaane bi muy def xajatul wadaa ab arab ak ko xajam duñ gënalante ci dara lu ci ragal seen borom loolu bokk na ci li mu ne mujj dénk wax ko muy déclaré bi nga xam ne def na ko ci mooy li gën a wér bokk na ci li mujj dénkaane la faddali arabi ala adami illa bi taqwa moo tax loolu doon loo xam ne tamit ñàkk maandu moo koy waral mooy nit ki li ñuy wax unsuriya di am ci biir société bi te loolu bokk na ci li yàq bokk na ci li nga xam ne dana tax bu amee ku nekk da ngay beru yaakaar ne yow rek yow la te su kon bu dalee biir jullit ñi comme ni mu leen dalee jamono ñu toll nii néew doole dana am ca maandu dafay dàqu ca soobaa dañuy ñàkk doole bu baax a baax ndax ab der du dara comme ni ko woon ne der bu moom taxul nit ki doon koo xam ne am xelam day manqué taxu doon koo xam ne wurta xam dara ab der der kese la couleur kese la nit ki mën naa ñuul wala mu weex wala mu mel nen fekk lu nekk mën na ko def kon kenn wurutee tënk benn atte wala ñu tabax ci benn atte loolu moom nekkul yoon nekkul tamit loo xam ne lu wér la moo tax boo xam ne falaysa yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa su'al fahmi ak falaysa yujibu sawaadul jismi adama fawzin bi azimil xasmi mi yëpp bokk na ci yi nga xam ne daf koo waxoon muy tegtale ne kon xool nañu ci wàllu couleur ak ci wàllu melo bokk ci yi nga xam ne ak mandu la waaye buñ fexee ba mandu am ci biir société bokk na ci yi nga xam ne day dàq yooyu bu nga xam ne ñëpp dañu xam ne benn lañ ñëpp xam ne ñoom ñoo yam kon bokk yaakaar naa Euh, loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko fee jàllale bu ci nekk mën naa gën a yaatu waaye foofu la ñu waxtu yu may ngir ñu leer leeral ko ci tënk mooy waxoon naa importance bi nga xam ne maandu am na ko ak dayo bi nga xam ne islam jox na ko ci digg bi waxoon naa lan mooy tegtale ne islam diine maandu la wax na exemple wax ci ay misaal bañ gis ko waaye tamit maanaam maandu bu amee yan njariñ la mën a jural adduna bi yan njariñ la mën a jural société bi indi ci yenn su defee ñi nga xam ne ñoo fi nekk tamit kenn ku nekk mën a eggalee sa bopp ndax waxtaan yi waxoon naa ci tàmbali bi ne fàttali lay doon ak ay junj waaye lu ci ëpp dañ koy tënk ndax lu ci nekk daa mën a yaatu mën a gudd waaye waxtu wi duñu may ngir ñu yaatal ko wala ñu di ko gën a euh, maanaam teqale ko bu baax a baax waaye foofu lañ ko yemale rek di sant borom comme niñ ko sante woon ci tàmbali bi di ko gërëm bu baax a baax di ko ñaan mu xéewal ñu bu baax waaye di sant mbooleem mbokk yi nga xam tamit ñoo doon diglu ak ñi nga xam ne ñu ngi ci barab bi ak ñi koy gis di ñaan suñu borom kàddu yépp fekk leen ci jàmm lépp loo xam ne wax nañ ko te nekk loo xam ne njuumte la ñi ngi ñaan suñu borom jéggal ñu ko ngeen jéggal ñu ko yéen tamit waaye lu ci jub tamit tawfiq suñu borom la in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sëriñ Abdul Ahad Bousso ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne moom nga ñu baaxi tey mu jëmoon ci lislaam ak maanute yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewle mu waxtaan wi am nga gis-gis bu leer ci ni nga xam ne noonu la lislaam indee ak maanu ak ni nga xamante ne noonu la ko saxale ak li nga xamante ne moom la maanu mën a jur ci ab société kon ci turu mu assasatul wafaa bi xuququl iman ñi ngi lay cant sant cant goo xamante ne am na fu mu doore waaye am fu di ñaan yàlla lii nga xamante ne tey moom nga ñu baaxee ñu jariñoo ko li nga xamante ne tamit moom nga jublu ci liggéeyal lislaam liggéey boobu yàlla na ko yàlla suñ borom subhaanahu wa ta'ala yàlla na yàlla guddal sa fan te yokk sa xam-xam ba li nga xamante ne moom nga mébét lépp ci diine ji nga mën ko àggale di jaxe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek insha allah ne am nañ fi ay gan yoo xamante ne dañu ñëwoon tey bokk ñu jotaay bi su fekkente ne waxtu yi dañ ñu ko may sax xam naa ne temps bi bëriwut waaye lu mu gàtt gàtt rek danañ jox professeur Mouhamadul Amine Sarr bi nga xamante ne moo ànd ak Serigne boo sàll mu sànni ay kàddu yu gàtt rek waaw xamaa ne bala ñu ko jox kàddu gi dañuy jox ñi nga xam ne ñoo baaxoo tontu laaj fiq yi su ko defee incha allah ñu indi tonti laaj yi nga xamante ne moo fi doon su ko defee bu ñu si noppee ñu jox professeur Mouhamadul Amin Sarr mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek ci lii nga xamante ne moom la sëñ Abdoulaye Daouda doon waxtaane ñu door a ñëw nag ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan kon ñu jox ñi nga xam ne ñooy tontu laaj yi fiq yi. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخير خدمه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ki mu ne day laaj ñaata at la sayyidatuna Aisha radiyallahu anha du ndax yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonente bi di faatu ñaata at la am a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin salawaatu wa salaamu ala sayyidil mursaliin sayyidatuna Aisha bi fi yonente bi jógee dundaan na ñeent fukki at ak juróom-ñett bi fi yonente bi di jóge mi ngi am fukki at ak juróom-ñeent kon bi yonente bi di faatu fukki at ak juróom-ñeent la am gannaawam mu dundaat ñeent fukki at ak juróom-ñett ki mu damay laaj ndax ku woor dana sañ a watu watu wala leewiku wala pikiru waaw ñett yëpp bu soobee yàlla dana ko dana sañ leewi ay weexam dana sañ pikiru waaye nag nañ ko daan waxee rek muy bideel yi ñu sampe du ko sañoon ndax saa ko defee kooram yàqu na pikiiru ak ñàkk ko dañoo woyof moo tax sañ na ko insha allah ki mu ne ndax sañ na ma jàng alquran wala xasida bu ma sonnee ma bàyyi ko bu ëllëg door a door a àggale waaw sañ na ko bu soobee ki mu ne ko xam ne dafa génn gént di jote waaye nag bi mu yewoo gisul dara lu tooy ci ay sërëm mu nga xam ne ba mu géntee di dara daa génn ci moom war naa sangu farata ki mu ne damay laaj ndax koo xam ne dafa woor wàcc dara jàll ca wàcc ma mu ne day àggale ba noppi fay wala day dog fay su fekkee la jàll ca wàcc ma ba muy jàll du moom moo ko sabab teyu ko kon day àggale kooram te benn bis su fekkee nag la jàll moom moo ko tey day àggale ba noppi dana war a fay kafaara ki mu ne ku woor wan ku woor wan say tiflit ndax dina yàq koor gi walla déedéet wax di gën a mooy du yàq koor ak doonte am nañu ne su dee moo ko tey dana yàq koor waaye di gën a daal mooy ak doonte moo ko tey du yàq kooram insha allah ki mu ne damay laaj ndax seetaan bëre dafa xaram wala bëre Hmm. waaw moom de mënees ta dog na araam na waaye mook seetaan yeneen télé beneen émission wala leneen luy am ñooya moom lay tax mu daggan rek mooy su fekkee yow mi seetaan doo gis dara lu araam waaye su fekkee nag booy seetaan da xool lu araam loo wërta xool niki ñay bare di tàmbale seen diggante jumbax ba seen bëti am na lu cay feeñ te yow mi leen di seetaan danga ko gis kon seetaan nga araam na kon mook mboolem xeeti fo yi ci def ñoo yem seetaan ko ba jóg fa seetaane te gisoo dara lu araam jafe na am su loolu xasee dana dagan insha Allah mu ne damay laaj ndasal lan la islaam wax waaw moom itam bari na ay wax lool waaye wax ji gën a wóor mooy dagan na waaye nag dañ ci sart ne góor ga ak jigéen ji diisoo nañ ci ba dëppoo ca waaye dëgganul ci góor mu jékki-jékki def lu ñu wax dësal maanaam di joteeg soxnaam ba dox màndiyom war a génn mu tuur ko ci suuf ngir bañ a am doom su fekkee dëppoo na ca ak jigéen ca dagan na su fekkee dëppoo wuñ ca daganul ki mu ne day laaj ndax bu fekkee jigéen dafa dem ci kër nàmpal fa jigéen te xamatul kan la nàmpaloon ci kër ga ndax ay doomam dañuy araam waa kër googee wala ndax ay doomam dañu mën a takk soxna ci kër googu koo xam ne dafa dem ci kër nàmpal fa jigéen te xamatul kan la nàmpal laaj ba xam ndax ay doomam dañu mën a takkante ak waa kër googu déedéet ginnaaw lan xas na ba am rek wax ji gën a wóor mooy day bàyyi du sañ a takk yenn jigéen ca kër googee ndax su nattalee ba takk ca kenn it mën naa am kookee mooy mbokkum nàmpaaleem moo tax nag kon dëgganul mu takk ca kenn ki mu ne laaj ndax borosu ci suba koor dagan na wala moom tont nañ ko ay yoon yoon dagan na waaye sit nañ ko ndax li ëpp day des caqa ga mën naa des ci gémmiñam te bu ca dara jàllee kooram lay yàqu waaye nag araamul moom sib nañ ko reddal ki mu ne damay laaj musabahatul xaq ndax boroom daal da ko daa joxe ak ko mos a jox waaw daana ko joxe kay xaj na it ñim ko mos a jox bari waaye sëñ Moussa moom tuddal na boppam ci waaye boobu ne borom daaru moo ko joxoon musabbaatul asri moo ko joxoon wirdul xaadir kon moom lañ gis mu tuddal boppam ne moo ko joxoon sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana it musabbaatul bas asri bii di saaroo li wax mooy ci borom daaru la ko jëlee borom daaru jëlee ko ci sëriñ kon daana ko joxe bari it ñu ngi ko jox. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ne ñoo doon tontu laaj yi jëm ci wàllu fiqh kon. dañuy jox kàddu gi professeur dañuy jox kàddu gi kon kon ñu jox kàddu gi professeur Mouhamadul Amine Sarr mi nga xam ne mi ngi jóge ba Dakar ñëw fas yéene bokk ñu ñun jotaay bii tey ñu koy sant di ko masawu coono te ñaan yàlla te ñaan yàlla fay ko ci tànk yi nga xamante ne moom la yëkkati ngir fas yéene sàkku si aw yiw fi jataay bi tànk yooyu yàlla bu ko yàlla neenal kon ñu jox ko kàddu gi mu def ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane bala ñuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci sëriñ bi doon waxtaane billahi min asheytaani rajim fa inni u'iiduha bika wa dhurriyyataha min asheytaani rajim rabbi a'uudu bika min hamazati ash-shayaatiin wa a'uudu bika an yahduruun bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin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 wa kaana li fadli xaytu amiru salla alayhi wa ali mustafa wa sahbi kullu man ala mustafa salla wa sallam al jami xayru shakurin rafiin samiin wa afdalu salaati ma xilal alayhima kama afani bil kalaami rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ayyuha saadaati alkiram innaha la fursa thamina jiddan an najtamia afraadiha al usra al xanafia al ibrahimia في هذه المدينة المباركة دار المعطي في صدر هذا الشهر الكريم شهر رمضان اللي أنزل فيه القرآن لمعالجة قضايا الساعة التي تحد بين المسلمين عن أداء واجباتهم الدينية كما ينبغي والموضوع كما سمعناها جميعا موضوع يهم الجميع وموضوع حالي والعدالة في الإسلام ونشجع wa nu namdaxu wa nubrisu farxatana ala almuxaadil alladi xad ballaga wa taamaqa fi baxtihi wa kalimatuna bi ixtisaarin mbokk yi ñu ngi ziar ñi fi teew ñëpp di nuyu ñi fi tooy ñëpp di sant conférencier bi di sant ñi nga xam ne ñoo ko amal li nga xam ne moom la almuxaadir doon def ñun ñëpp teewe nañ ko jotal na xóotal na waaye dañuy fàttali ñépp di fàttali suñu bopp ci biir exposé bi dafa tudd benn xadis bu siiw muy xadis bi nga xam ne sabaatun yuzilluhumullah fi zilli yawma la zilla illa zilluhu mooy bis boo xam ne eh, ker yàlla gi du am ku dul kum ko xelal mu tudd ci imaamun adil waaye baxt bu tuuti biñ ci def mooy shabu nashaa fi ibadatillahi subhanahu wa taala muy comme ñi fi teew ala tatasaaluuna ani sababi alladi jaala hadi lfia althaniya tamtaazu bi hadi daraja aliya wa tabaw hadi tumanina yowma alqiyaama yowma yastaddu waqu dalika yowma alxalaaiq li nga xam ne ndaw ñoo xam ne ci juróom-ñaar yooyu mooy ñaari lu ma tabati seen diine daf leen a ñor ñu jóg ci fatra zamaniya bu jafe ñu koy wax fatratul mulaahaqa nga xam ne seeni xaraïs ak seeni ahwa ak seeni muyul ci ñi tollook ñoom yépp mu ngi leen jëme feneen fu dul yàlla ñooñu jóg dajaloo di fas yéenee jóg ci li nga xam ne moo leen yàlla indee moon an ya'buduhu muhsin lahu diina xunafaa kon nag eh, ci loolu ñi ngi ci sant yàlla di ci ñaan yàlla di ci delloo sant yàlla ci dëkk bi di sant yàlla ci cosaan dëkk bi ci nga xam ne kenn ku nekk duñu ci lant axaru an dikri taarixi di assahadi al madina wa dawlu alladi euh, laiba biha aw laiba bihi bi jiwaari cheikhi waahi kabir xatta wasal islam ma wasal ilayhi kon ni ngeen ko xam ñëpp ñu xam ko muy dëkk bi ni mu màggee weer yi ni mu màggee eh, ay ndaw dajaloo eh, di jàkkarloo jamono fi mu tollu ci eh, ay cong ci al umma al islamiya fi zurufi duwaliya al xaaliya al xaaja xaajatul umma rijaaluha ulamaauha xukamaauha fi tashxiis amraadiha lil umma nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne tey ji yàlla dégg neen xam-xam wala euh, ñu war a jóg ci jàngat àdduna bi fi mu toll ñi yàlla dénk xam-xam pour jàkkaarloog al faqru wal joo wal malab wal wal jawru wal zulm ñu xam ni àdduna bi tooñ rek moo ko laltaay tooñ rek moo koy lijjën moo ko moo ci jiitu moo ci yëngatu fi mu tàmbalee dañuy fàttali seen suñu bopp fàttali leen ay ya nga xam ne moom suutul maida wa man yahkum ma anzal Allah wa man la yahbu an Allah al fasiqun al kafirun léegi nag réew mu mel ne suñu réew comme ni ko ñëpp xamee euh, al quraan aqidatun wa shari'atun kon nuzila hada al kitab li yaxkuma annaasa wa yuqayida xayaata annaasi muy benn livre boo xam ne il a été révélé pour régir la vie des gens léegi nag suñu réew mi ñeen ko xamee euh, dañ ko tuddee laïcité loolu mooy lan loolu mooy téere bi yàlla wàcce ci weer wi wàcce ko Seydina Muhammad bu jaar ci Jibril mu nekk lu ñu war a tënkoo mu ay ndigal yàlla nekk ci ay tere yàlla nekk ci jàpp nañu ni téere bi kenn waru ko àtte woo kenn mënu koo jëfandikoo kon nag nañ ko teg indi yeneen xalaat yoo xam ne tudde ko ay xawaani mawdiya mi ngi dugg ci nit ñoo xam ne fa mu fa fa loolu cosaanoo diine wàcc fa wala Seydina Muhammad ak li wàcc la ma gëmuñu ko kon nag ci fàttali nit ñi fàttali samay bopp mooy nañ xam ni alxuraan dañ ko wàcce mu nekk aqidatan nekk shari'atan kon ñu xam ne fii ñuy dund loi yiy jëfandikoo ba léegi al adlu mënu fee am lu tax ndax al aghlabiya muy majorité bi nga xam ne réew mi doo doon seet téeméer boo gis juróom-ñeent fukk ba l'islam mooy seen diine suñu waxee baatu démocratie du dara lu dul ñu ëpp ci nit ñi ñu warmaal seen yëg-yëg warmaal seen bëgg-bëgg te ñu ëpp ci nit ñi nga xam ne bu dee téeméer juróom-ñeent fukki yëpp ay jullit lañuy doon téere bi ñu wàcce muy seen téere ñu ci tënku doxaluñ ko kon loolu buñ koy fàtte nañ ko teg ba nusuba naa di ko fàtte suñu biir di ko fàttali ndaw ñi leen xamal ni li fekk nit ñi àgguñu ci nangul yàlla réew mi àggul ci nangu ni alxuraan yàlla mi ñu bind xam ko xam ñu daf ko fi teg pour mu tënkuñu kon nag bu ñu jéem a euh, sëgg ci loolu nañ koy fàtte suñuy bokk di ñu fàtte suñuy moroom ni léegi pour mu am àdduna ñu koy wax justice ci lislaam yàlla mi bind nit moom moo xam nit kon al lu mën a nekk mukk illa an yakuna al muslimuna bi asrihim wa yattafiqu bi tatbi hada hada alquran tatbiqan kama anzalahu llahu taala ala jibrila aw ala muhammad waasi jibril kon nubrisu farxatana li hadihi alfursa wa nusajjicukum wa naqul lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh وعد الله علينا هذا الشهر المبارك ميلانا وميلانا أن تقبل الأعمال كلها مقبولة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jërëjëf professeur ci sa jàngat bu am solo boobu ñu ngi lay sant bu baax di gërëm sunu mbokk monsieur Abdoul Ahad ci waxtaanam bu am solo bi ci turu muassasatu Wafa bi huquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la cant cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñu fàttali mbokk yi bu baax ne waxtaan wi mbooleem rajo yi nekk diggante Touba ak Darou Moukhty yëpp danañu ko jàllale bu dee ci wàllu internet bi itam booy demee ci majalis wala ngeen dem istixaama wala wala muridiya danañ ko fekk bu dee ci wàllu télévision itam Touba TV insha allahu taala dina ko jàllale képp ku ci waxtaan wi rawoon rek boo toppee yooyu bu soobee yàlla di ko mën a jàngat bu baax sëñ bi waxtaan wi am na solo lool suba itam ñuy fàttali mbokk yëpp ni sëñ Xaadi Jaxate xaali jaxate moom la ñuy séqal jataay bi muy wax ak ñun ci al uswatul xasana maanaam royteef bu rafet rafet moom la ñuy jàngatal bu subaa di bàyyi koo tuuba laaj yi bari na lool xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek luñ ci mën a euh, tibb rek mbokk mi dafa laaj benn laaj mu ni ku yor ay soxna yu bari mbokk mi dafay laaj. laaj mu ni ku yor ay soxna yu baree bari te yemalewu leen lan moo ko ciy fekk ak it su leen bëggee yemale nan lay def ba yemale leen ba am ba adaala am seen diggante asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyuwaat bu baax su dee comme ni nga ko laajee mbokk ki nga xam ne daa yor ay soxna te yemale yemalewu leen moom comme ni nga ko laajee lan moo ko ciy fekk mooy dañ naan rek koo xam ne yàlla daa digle dara ci defu ko ndax yàlla suñu borom moo wax ne fala tamiloo kullal mayli kon bu fekkee jéngal yemaliwu leen kon da jàpp ne moom daa mooy ndigalul yàlla bu defee yàlla nag moom la cay fekk daanaka yàlla nañ ci borom musal ala kulli xaal bu fekkee doo ko def daal ba mu mu tuub ko ci jéem a tënku ci ni suñu borom wax ci yamale gi dafay yamale gi moom du cee gi moom day nekk loo xam ne moom moo koy moom ki waaye liñ ko sant mooy daal lam leen di defal mooy nag ci la bëgg ci séparable doo ci nit ki nag am na loo xam ne lu mat a bàyyi xel mooy nit ab xolam moomu ko ndax alayhi salaatu wasalaam daana wax naan daana def lim man ci yemale lim man ci yemale lépp daana yow suñu borom nag lii mooy li ma am lii mooy li ma moom am ne loo xam ne nit ki moomu ko lu ci wàllu ab xolam mooy ci wàllu bëgg ak yu noonu waaye daal dëgg nga jox kii wala nga wutal kii yére yi wutal kee yeneen yére wala nangam ci wàllu yooyu daal wàllu joxe gi dund bi ak wàllu koddaay ak yu mel ne lañ wax ne maanaam waru leen ci waru cee jeng jeng gi nag dafa lu bon la ndax lu suñu borom aaye la suñu borom lépp lu mu aaye dafa mata watandiku kon ku koy def tamit daf ko war a jégalu lu baax a baax. jërëjëf mbokk mi tam mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi daf doon laaj nan la nit ki war a maandoo diggam ak ay dëkkandoom. ndax nit ku ne ak say dëkkandoo ak daf caa kon nan la war a maandoo ci diggam ak ay dëkkandoo. Eh, jërëjëf bu ko defee maandu ci dëkkandoo mooy mooy wattu seen àq daal mooy mooy loolu fexe ba lor du jóge ci yow jëm ci ñoom ndax dëkkandoo ku ne xam ne ni daa daa am maanaam gëdd bu rëy rëy ndax yonent bi sallallahu wax na ne Jibril alayhi salaam. da ko daan dénk naan ko na nga wattu dëkkandoo bañ ne mujj naa jort ne sax dana wax ne ma boo faatoo bokk na ci lay doon sa dëkkandoo kon lu mat naa bàyyi xel ca mas naa giñ ñetti yoon daane wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man laa ya'manu jaaruhu bawa'iqa kon ki nga xam ne dëkkandoom fu mu toll mi ngi gis ay ayam yéen saa salaam ne ne kooku nekkut ab mu'min doonu ko gëm kon lu mat a sàmm la muy àq dëkkandoo lu mat a bàyyi xel la ca mooy wormaal leen ak tamit des njekk jéem ko ci ñoom. ba tey mbokk mi muy laaj mu ni nu nit di maandoo diggam ak i doomam ak njaboot yi mu yor ci biir kër gi nan la war a maandoo seen diggante. ok jërëjëf maanaam su ko defee maandoo ci njaboot yi yaakaar naa am na ci luñ joon ci biir waxtaan wi ci xisab euh, Nu'man moom nga xam ne baayam dafa am lu mu ko bëggoon a jagleel jox ko ko. bi mu ñëwee laaj ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu laaj ko ba xam ndax am nga ñeneen doom mun a ko waaw mu ne ko ndax jox nga leen lu toll nii mu ne ko rek mu ne ko loolu baaxut kon loolu duma ko seere ko liñ ci wax mooy maanu ci mooy rek maanaam fexe ba yamaaja leen ci wàllu jox jox yi ak ci wàllu yar gi ak ci wàllu ñëpp daal nga taxawu leen bañ taxaw kii bañ taxaw kee lu mat a bàyyi xel la te mooy na ngay taxawoo kii ci wàllu ab yaram wàllu am njàngam di sonn ci moom nga defe ko ñëpp ndax ñëpp responsabilité boo xam ne yàlla dala ko jox dénk la ko wuloo taxaw kii bàyyi ñee ndax loolu kat nañ bàyyi xel ne képp ku ko def xamal ne sa kër dana jaxasoo bu ko defu tey dana ko def ëllëg ndax am na ak mbañal goo xam ne yaa ngi koy suuxat ci sa biir njaboot ci doo ko seetlu ndax saa yoo xam ne yaa ngi taxaw kii bàyyi kii rek xamal ne am na lu njëkk def ñoom mooy bañante danañ ko def ndax kii moom dana am iñaane goo xam ne dana ko def ci ñee moo tax islam lépp lu aay rek lor da cay nekk waaye saa yoo xam ne yemale nga leen ci lépp rek ñoom danañ bëggante ndax dañu xam ne seen jiit kat ñoom la bokk yemale kon yemale gi mooy daal tax bokk leen taxaw ñoom ñëpp bañ a ràññale kii ca kaja des bokk na ci day sabab ak noonoo ak day sabab tamit iñaanante seen biir ak bañante jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi daf doon laaj nan la nit ki maandoo nan lay maandoo ci digganteem ak xaritam bi mu bëgg lool ak noonam bi mu bañ lool diggante yooyu nan la fi nit ki di doxale ak maandu. waaw jërëjëf xam na bari lool loolu tamit am na ci loo xam ne waxoon nañ ko bi ñuy wax maanaam al al adlu ma'a sadiq wal adu ndax maanaam maanaam ndax bu dee noon bi xëy na rek bu fekkee lim jur mooy koo xam ne ñoo bokk diine. ndax daa mat a leeral ne noonoo gi daa mat a xam ba xam dal moo ko sabab ndax islam dëggañu lu digganteem ak ab jullitam nga noonoog moom wala nga moom ci loo xam tegu ci yoon waaw ci bopp moo njëkk a lu mat a bàyyi xel ba mooy noonante ci boppam baaxut ku des ci diggante ab jullit la kon noonoo gi moom lu mat a bàyyi xel la ko nit ki na fexe ba ñëpp doon ñoo xam ne ay xaritam la ñu doon même bu dee koo xam ne mu ngi nekk xaritam tamit islam dafa la digal nga maandu ci moom maandu ga mooy bu ko lor loolu rek lañ jublu mooy lor bu mu bàyyi ko ci jëm ci jëm ci moom maanaam bu ko tooñ daal ndax maanaam waxoon naa ne boo xam yi bare bare dañ koy firé mooy raf'u zulmi mooy tooñ bañ am kon boo ko tooñul rek xamal ne ci nga ci ci wàllu sa diggante ak moom. kon ni nga ko war a sàmm ñoom ñaar amul teqale boo xam ne daal ndax ku ci nekk ko ab jullit rek noonu gi ba mën a fex ba mu dañ moo gën ndax noonu diggante jullit ak jullit baaxut ndax yéen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na lu yéeme ci ñett fan nga tongu ko ab jullit dëgguñu sax la wax la yaxillu dëggoon ci nit mu koy def lu mat lu mat a bàyyi xel la doonte ne nag jamono ji néewaa na nga dugg ak kër ci fekkoo fa ñaari magi jëm yoo xam ne duñ ci doon ci waaye loolu lu day waar la loo xam ne mat naa mat naa mat naa tiir ndax lu dëgg loo xam ne ki ko wax mooy wu mayen ci xoanil xawa lu mat a wartandiku la waaye loo xam ne waxoon na ne li feek juboo yi seen i jëf suñu borom danaa nañ bàyyi bañ juboo ndax waxoon na ne bisu altine bu nekk ak bisu alxames bu nekk dañuy gaaral jëf yi maam dañ koy wan suñu borom waaye bu dee ñaar ñoo xam ne dañoo noonoo duñ tuddante suñu borom danaa ñaar ñu ñu ma bàyyi leen ba ñu juboo ñu doog wax ñoom kon ñàkk juboo sa mbokkum julli bokk na ci li ak jëf ba tax suñu borom du ko nangu ci loolu tamit maanaam jëru sabab daal mu sababoo ci yow baaxul su ko defee nag saa yoo ko dee nuyu rek xamal na yow bokkutoo ci maa ngi ko waxtaanee barki rek genn jigéen ko doon laaj ci lu mel noonu ma wax ko rek bu fekkante ne kooku moom moo bëgg te waxante yow yow fexeel ba jël islam digle nga mooy na nga ko nuyu léegi luy asalaamaaleykum saa yu rombee nga wax ko heure boo ko war a nuyu nga nuyu ko su boobaa saxoon nañu wax ne nuyoo gi moo la ciy génne asalaamu yuxrijuhu min al hijra asalaamaaleykum. jërëjëf mbokk mi moom itam nee na bi moom rafetloo waxtaan wi ñu ngi laaj nee na dafa gis ni islam moom day diina ñu maandu lool. te nee na gis na nit ñu bari koo ci wax ñu àtte la ci lislaam rek du nangu muy laaj loolu kon lan moo ko waral te lislaam di diine ju maan waaw loolu dañu gis ne li ko waral ci ñàkk nangu gi ma ma nga tàmbale ca nit ñi fañ leen doon formé ndax nit ñi nañ bàyyi xel ne ñu bari ci jullit ñi maanaam yëru yëruñ leen fañ leen war a yare ak genn wàll gi ay ay maanaam lañ leen jàngal nekkul loo xam ne jàngu islam la ku nekk bu fekkante ne maanaam programme ay yéefar wala ñoo xam ne nii amuñ pas-pas ñoo ko jàngal kooku loolu lay mën a gëm waaye yaakaar naa nañu àtt ci islaam nga bañ moom kuñ jàngal yar la ci diine doo doo ko def kon foofu lañu am solo rek mooy responsabilité boo xam ne kon taxaw na ci kaw mboolem koo xam ne ni da ngay diine da la kon war añoo delluwaat ci fexe ba ñëpp ñu teg leen ci yoonu jàngal leen njàngaleem diine mu jiitu ci nit ki maam parce njàng ayut waaye nag na jiitu ci nit ki comme daa war a am mabda islam yi ba noppi ba sax ci moom laneen luy doogu ñëw doo doogu ñëw kon loolu bokk na ci li nga xam ne moom ndax li ko war li ma gis ne moo ko war rek loolu ci lay bokk moo dañoo manqué ab yarub islam ak njàngoom islam boo xam ne nañ ko jëmbat ñoom waaye iman moom képp kum sax ci yow yow doo xaar sax ñu naan ñu àtte la ci yaa koy war a yaa war a jóg sax dem àttewul islam yow waaye doo xaar sax ñu la ko wax ngay bañ te nga wax moo koy bañ moom koo xamut islaam ak itam yëruñ ko ci islam jàngaluñ ko ko kon lay am solo mooy ñooñu kon nañ leen bàyyi xel baax a baax li nga xam ne loolu moom li ci war mooy ab jullit wuru koo bañ daf koo war a nangu wala lu ko mooy doonee ko jullit la waxoon naa ci tàmbali bu waxtaan ne nit ki diggante man ab muslim la wala doonuma ko nekkul lu ñuy wax waaye lu ñu jëf la ndax baatu aslamtu mooy day diine islam diine la jox ne forcé wul kenn pour nga dugg ci ku nekk dañaa bàyyi sa coobare ba nga tànn ko boo ko tànnee ba dugg ci nag yaa womat yaa nekk muslim kon léegi islam digle ñu muy tere tënku su boobaa dalay forcé nga tënku ci la forcé ci dugg gi waaye tënku gi dala ci forcé nga def ko mënut ñàkk salaamaaleykum jërëjëf ci laaj bu am solo boobu xam naa suñu dernière question insha allahu taala mu ngi nekk comme lii mbokk mi wax mu ni jamono jii nga xamante ni daanaka léegi day jamonoy alal ku amul rek daanaka day metti lool ci sa wet mu ni itam wala amoo ay mbokk dana am ay jafe-jafe lool mu ne nag loo yaakaar ne noonu lañ war a mën a def ba maandu googu nga wax ci biir waxtaan wi comme diggante Omar rek ak kooku xew-xew yooyu noo yaakaaroon ni kon ni lañu war a mën a def ba maandu googu dellusi yamale ki am ak ki amul ak ki am doole ki new doole maandu doon luy luy sax noonu. waa koy jërëjëf maanaam comme ni ma ko wax woon ni ñuy defaat ba mu dellusiwaat mooy yi mel nii ci la bokk comme yi nga xam ne maanaam bokk yi ndax lépp ci taalim wa tarbiya ci lay duggaat ci lay ci lay delluwaat ndax mooy fondement lépp moom mooy defar lépp comme li nga xam ne moom bokk yi ci lañ taxaw di ko def muy jataayu fàttalante bokk na ci nga xam ne dana dellusiwaat nit ki nga xam ne xamutoon waaye ki xamoon tamit dana ko fàttaliwaat waaye kon kon defar la laajaat ak tamit ab yaraat ak am njàngale boo xam ne njàngale mu wóor la doon kon daa laaj ab liggéey boo xam ne maanaam dañ ko war a defaraat ndax nit moom suñ ko tabaxut defar ko mook bàyyi ma ñooy yem ndax ñi nga xam ne kenn yoru leen kenn tegu ci yoon ay bàyyi ma lañ dana daanaka boo ko waxee de maanaam mën naa jaaxal ñu bari waaye nit dana jëf jëf ndax léeg-léeg xese ñi ngay dégg nit di ko def dalay wóor na lii sax bàyyi may defati ko wala danañ kurus ci léegi doomu aadama ñoo koy def kon suñu borom ba muy dem ba naan ulayka kal an'am ñooñu ñoo ñu ak jur ñooyam waaye demee ne daa xeeb sax ndax ak jur ñoo leen te ndax amuñu xel mu ne bal balhum adal kon ñoom sax ñoo yées ñoo yées ay